Eh, ginaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa eh, ngi ñëw ba tey ci eh, jotaay al kunuz al ashara ci al kun al kanz ñaareelu kanz bi naka noonu ci fasl bi nga xamante ne moom mooy ci ashara maanaam mooy buntu sharia buntu sharia comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisewoon ci suñu jotaay yi Euh, jot nañ ci indi ay xeeti euh, bu mbëstal naka noonu ubbi nañu leeral nañu maanaam laytaayal nañ ko waaye tamit euh, gisoon nañ li nga xam ne moom la ci al imam Salahuddin At-Tidjânî alayhi ridwanu rabbani tàmbalee woon ci di wax ci buntu boobu noonu li nga xamante ne moom la doon wax ci xaalu jaam bi ne ay xaal la yoo xamante ne dafa am ak tajaddud maanaam ak ak ak maanaam day yeesu saa su ne day renouvelé wu et que xaal bi nga xamante ne moom la ñuy bàyyi xel rek mooy xaal bi nga xam ne moom lañ nekk nii te xaal boobu moom mooy xaal bi nga xamante ne moom mooy bi ndax li weesu moom dem na te kon bu boobaa li nga xam ne mooy al waqtul fard mooy jamono ji nga xam ne càppa càppaaculi la mooy waxtu bi ñu ne nii boobu moom mooy bi ma bàyyi xel waaye li nga xam ne mooy li weesu ak bi ñu jëm maanaam nekkul loo xamante ne moom ngay jox importance bi gën a mag Euh, gisoon nañu ci wàllu googu noonu mais li nga xam ne moom mooy waxu al imaam euh, Ibn Ata'illah Iskandari euh, rahimahullahu ta'ala Ibn Ata'illah Tajuddin Ibn Ata'illah Iskandari rahimahullah ci al-Hikam yi bi mu fil awqaati yumkinu qadaa'uhaa wa huququn wa huququl awqaati laa yumkinu qadaa'uhaa iz illaa walillahi alayka fiihi haqqun jadiidun wa amrun akiidun fa kayfa taqdi fiihi ah, haqqa ghayrihi wa anta lam taqdi haqqa allahi fiihi euh, mooy euh, xikma bu am am solo mu ne euh, ay àq ñoo am ci yi nga xam ne ñoo nekk ci biir waxtu wi yooyu moom mën nga koo fay su te loolu leeraloon nañ ko waaye mu am ay àq yi nga xam ne mooy àqi waxtu yi ci seen jëmmi boppam yooyu moom kenn mënu leen a fay lu tax mu parce que mu ndax Euh, amul benn waxtu lu dul ne buur yàlla subhaanahu wa taala yelloo na ak ci sa kaw boo xamante ne euh, moom la fay laaj te àq boobu ak bu bees lay doon te ci waxtu woowu lañ ko war a def ba pare mu nekk ndigal loo xamante ne guñu feddali la kon ana ngay fayee euh, ci waxtu woowa àqu keneen wala ak beneen ak àqu maanaam beneen waxtu te fayagu def matagalagu ba tey àq bi nga xamante ne moom mooy àq boroom buur yàlla subhaanahu wa taala ci biir Euh, waxtu wax kon loolu moom mooy euh, euh, loolu loolu loolu loolu am solo gisoon nañ ci wàllu googu ñeenti xaq yi nga xamante ne ñoom ñoo am comme ni nga xamante ne moom mooy nit ki ñeenti xaal yi nga xamante ne daa iman Euh, moom moom lay nekke maanaam moom mooy ndigal ak maanaam fu mu nekkee ci li nga xam ne moom mooy jamono joo xam ne ndigal la ci ndigal la ci nekke jamono joo xam ne mooy la ci nekke jamono ji nga xamante ne euh, daf ci war a euh, jéggalu maanaam maanaam borom subhaanahu wa ta'aala ndax dafa dafa am ak tooñ bu boo xamante ne moom la ci moom moom maanaam moom dafa dafa nekk ku tooñ waaye am jamono ji nga xamante ne euh, jamono yi nattu la maanaam nga xamante ne kon ak muñ moom mooy li nga xamante ne moom mooy di ko ci war maanaam mooy jamonoy xéewal ak jamonoy nattu kon euh, loolu moom mooy euh, ñeenti ñeenti ñeenti xaali mooy jamonoy xéewal jamonoy nattu jamonoy topp yàlla ak jamonoy mooy yàlla benn bu ci mu am lu ko ci war te loolu li ko tënk mooy wax ji Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne man utiya fa shakara wa ibtuliya fa wa zalama fastaghfara wa zulima fa ghafara euh, mu daadi di noppi sakata sallallahu alayhi fa qaalu ya rasulallah maa la qaala ulaa'ika lahumul amnu wa hum muhtaduun euh, kon mu loolu bi nga xam ne mu ne képp koo xam te ne jox nañ ko mu muñ moom maam jox nañ ko mu gërëm maanaam kon mooy jamono yi xéewal mu gërëm yàlla jamono mu ñu ñu ko mu muñ mu too mu tooñ ba pare jéggalu waaye ñu tooñ ko mu daal di euh, jéggale ah Euh, kon li nga xam ne maanaam kon mooy jamono ju ne dafa am loo xamante ne moom moo la ci war loolu nag bu dee yaa ngi koy matal bu boobaa ñu laaj ko lan la mu ne ñooñu day ñoom euh, ak kóolute moom la ñu am waaye ñooñu ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu gindee ko euh, loolu nag ànd ak loolu comme niñ gisoon mooy ne amul kenn nit nag koo xamante ne dëgg-dëgg wala boog lu jafe-jafe la ci nit mu maanaam ak maanaam waxtuum yëpp jamono yëpp nokkeem yëpp mu daal di koy labal ci di topp yàlla borom subhaanahu wa ta'aala nekk ci li nga xam ne moom la borom subhaanahu wa ta'aala digle te gërëm ko te sopp ko lool moom du du ñëpp ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko am. Euh, ginnaaw bi nga xamante ne euh, gisoon nañ loolu ci suñ jotaay bi weesu leeraloon nañ ko bon dinañ gën a ñëwaat ci ñeenti ponk yooyu incha allahu taala euh, ak ni ñent yooyu dafa am solo ci Euh, buntu sharia daa iman saa yuñ ciy wax buntu topp yàlla buntu nekk ci yoonu yàlla buntu maanaam nit ki mi nga xam ne noonu la war a soppandikoo ci euh, maanaam administration bi nga xam te ne moom la war a def moom la war a am euh, su mbir yi dafa aju ci jëmmam moom moom maanaam doomu aadama bi mbir yi su day nekk loo xamante ne lu am solo la ci ay mbiram saa su ne comme nga xam ne noonu lañ ko woon maanaam mooy ñeent yi nga xam ne daa iman fi nekk comme niñ ko gise woon ci ruux ak euh, euh, bakkan ak euh, jëmm ji ak xel ni maanaam comme ni nga xam ne noonu lañ gise woon ñeent yooyu tamit ni ki noonu tamit dinañ gis yeneen i ñeent mu nekk ay xaqaayiq loolu nag li ko indi en réalité bon après amaan na dinañ ci wax mais liñ koy mën a tënk rek mooy ne carte boobu ñeent yooyu ñoom la ñoom ñoo ëmb ñooy awtaat yi maanaam ñoom ñooy keno yi nga xam ne d'ailleurs ci nitu yàlla yi sax awtaat yi ñeent la ñu doon maanaam ñeent piliers la ñu nekk ñoom ñooy ñi nga xamante ne par rapport ak kaaba euh, euh, gi fi mu nekkee maanaam ñoom ñooy gérer li nga xam ñoom ñooy toppatoo gérance li nga xam ne mooy univers bi mais à partir de kaaba gi ñeenti côté wu kaaba gi quoi ñoom ñeenti points ñeenti ruknu yi d'ailleurs am na ruknu bu nekk maanaam mooy keno pilier bu nekk ci kaaba gi dafa am ay yeneen alayhi salaatu wa salaam ñoo xamante ne seen ay tasarrufaat maam seen zaat sax maam seen nekk-nekk foofu la foofu la positionné woo Euh, su ko defee ñooñu noonu ñi nga xam ne ñooy seen ay héritier awtaat yi dañuy nekk héritier wu maanaam ñiy doon yenent yooyu alayhimu wassalaam et que tout le temps am na yeneen i mbir yoo xamante ne aju na ci mais ala kulli xaalim euh, pilier wu ñeent boobu noonu maanaam euh, na ko jëlee foofu moo tax même saxaaba yi radiyallahu xulafaa ur raashidun yi radiyallahu anhu nga gis ne ainsi de suite donc euh, xaqiqa ñeent boobu noonu euh, xaqiqa la boo xamante ne bu sax la ci lépp loo xamante ne dafa aju ci wàllu ruux yi ci wàllu euh, toppatoo maanaam mbindeef yi nit ki nga xamante ne moom mooy adduna bu mag bi a toppatoo mbir yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci adduna bi d'ailleurs même élément yi nga xamante ne ñoom la ñu tudde al anasirul arbaa mooy ñeenti élément yu mag yi tamit ñeent la comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee muy ndox suuf tàkk-tàkk euh, euh, ak ngelaw te benn bu ci nekk tamit mu am ay réalité yoo xamante ne moom la ëmb ba nga xamante ne bon yu bari bari daal ala kulli xaal euh, même tur yàlla yi nga xamante ne juróom-ñaar lañ maanaam juróom-ñaar yooyu ñeent yi ñoom ñoo ëmb yeneen ñett yi parce que en fait ñeent ñeent yi mbir mi noonu lay demee ñeent day ëmb ñett léegi ñett yi ëmb ñaar ñaar ëmb benn loolu moom après boo xoolee boo xoolee ñeent yi suñu ëmbee ñett day nekk juróom-ñaar léegi yi yooyu suñu ëmbee ñaar dañuy nekk euh, juróom-ñeent maanaam juróom-ñeent tamit mu nekk am na buñ bu ñu génnee juróom-ñaar yi nga xam ne mooy juróom-ñaari asamaan suuf yi juróom-ñaari sujjóot yi juróom-ñaari wër kaaba gi juróom-ñaar euh, fan yi nga xam ne ñoo nekk ci bés bi ainsi de suite yooyu yëpp am na yeneen réalité la yoo xamante ne ñeent yi ñoo leen ëmb en fait mais euh, am na yeneen juróom-ñaar yoo xamante Euh, am na yeneen réalité juróom yenn maanaam muy muy tax mbir mi yegg ci juróom-ñeent moom mooy bu ñu jëlee ju maanaam euh, juróom-ñaar yi asamaan euh, si suuf si maanaam dañ ciy boole kursi arash maanaam mu nekk juróom-ñeent maanaam nga gis kon ainsi de suite maanaam di nga gis ne ay xaqaay yu bëri bëri bëri mooy réalité seigneuriale ay vérité seigneuriale établie yoo xamante ne dañuy sax dañuy nekk dañuy am rapport daal iman ak ak chiffres yooyu noonu muy juróom-ñeent yi. juróom-ñeent pax yi nga xam ne ñoom ñooy nekk ci jëmmi doomu juróom-ñeenti xaraf yi nga xam te ne ñoom ñoo composé la ilaha illallah muhammadu maanaam juróom-ñeent maanaam juróom-ñeent yi nga xamante ne mooy juróom ñeent mooy neuf yi nga xamante ne ñoom tamit ay yeneen réel ci la yu bari bari yoo xamante ne yu yu yu yu màgg lañ te Euh, euh, voilà donc euh, ñu ñu ñu ñuy baamonte maanaam chiffres yi tamit da ngay gis ne ci neuf la yem maanaam zéro un deux trois quatre cinq six sept huit neuf maanaam foofu la yem parce que sinon après ay chiffres yi dañ leen di reprendre maanaam te loolu yëpp ay réalité dafa nekk ci ginnaaw loolu yëpp ay xaqaay yoo xam ne dañ cee nekk et que après juróom-ñeent yooyu benn bi maanaam maanaam ñaari dañuy ëmb benn muy fukk maanaam nga gis ne fukk moom mooy Euh, lu mat mooy comme li Alxuraan wax tilka ashatul kaamila bi fukk yu mat yaa ngok que euh, fukk moom mooy symbole lu mat voilà mooy symbole symbole plénitude comme voilà euh, accomplissement et ainsi de suite léegi juróom kon moo tax un ak zéro lay doon tout le temps maanaam mooy binaire boobu bon a yeneen boo yo xam ay réalité yu bari vraiment dañoo làqatu ci ginnaaw loolu xëy na du taxaw mais ñeent yi nga xamante ne d'ailleurs Allah ñeenti ñeenti xaraf la Muhammad ñeenti xaraf la euh, ainsi de suite maanaam nga xamante ne kon yooyu juróom maanaam ñeent yooyu ñoom ñooy awtaal xam ne ñoom ñoo téye yëpp voilà d'ailleurs même borom yonent bi sallallahu alayhi wasallam sax euh, biñ na euh, wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya mu ne mu ne mu ne mu ne humul yawmu arba'a wa yawmal qiyamati samaniya maanaam tey lañ nekk tey ñeent lañ maanaam Euh, am rapport ak ñeenti éléments yooyu nga xamante ne moom lañ leen tuddee léegi euh, et que adduna bon xëy na jarul ñu ci taxaw mais bu àllaxirawee dañuy am yeneen ñeent yoo xamante ne yeneen ñeenti éléments yoo xam ne dañuy découvrir ci univers bi ci existence bi mais que côté yi nga xamante ne ñoom ño juróom-ñetti côté euh, wala boog maanaam juróom côté yi nga xamante ne ñoom ñoo am parce que instant bii nii. bu dee bu dee nit bu dee jinne bala maanaam malaaka yi par exemple borom subhaanahu wa ci ñaari Euh, kii rek la leen def ñaari euh, euh, ci ñaari dimension rek la leen wutal mooy ci kaw ak ci suuf maanaam ñoom moo tax dañuy wàcc tanazzalu ak dañuy yéeg voilà ak mi'raj bi ñuy def kon ñoom ñoom ñaari dimension lañ am bu dee yi ñeenti dimension lañ am voilà ñeenti dimension ñoom ci lañuy ci lañuy moom lañ am seen univers yi ñoom jinne yi voilà te euh, ñeent yooyu noonu comme ni ko Iblis waxe wala atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim yonent bi wa wa tahta maanaam des na ci kaw ak ci suuf maanaam ñoom dañ di Iblis moom daf ni dina dikkee parce que moom ñeenti dimension yooyu moo existe ci moom mooy ci kanam ci ginnaaw ci ndeyjoor ak ci càmmoñ alors que doomu aadama moom am na structure jihaatu sitt mooy euh, six six six dimensions yi parce que def na ci kaw ak ci suuf yow yawmal xiyaamati nag am na yeneen yoo xamante ne <laughs> ñoo yeneen ñaari dimension yoo xam ne dañuy exister yoo xamante ne même bu dee ci élément univers bi am na yeneen ñeenti élément yoo xamante ne ñooy exister ainsi de suite loolu moom mooy indi moom moo tax euh, ba suuf si bu boobaa comme ni ko Alxuraan waxe yawma tubaddalu al-ardu ghayrul ardi was samaawaatu wa barazu lillahi al-waahidil qahhaar bis boobu suuf si day nekk nii suuf si mais dañ koy soppi mu nekk beneen parce que réalité yi ñoom ñooy soppeeku bon après euh, li ci ci ci xaqaayiq yi nga xam ne ñoom ñoo nekk yooyu yëpp yooyu effectivement yeneen xaqaayiq la yoo xamante ne euh, souvent borom subhaanahu wa daf koo jagleel ñi nga xam ne ñoom ñooy abdaal yi yenn yi sax awtaad yi la ko jagleel mooy ñeenti awtaad yi nga xam ne moom lañ doon wax mooy ñeenti yi nga xamante ne ñoom ñoo ñoom borom subhaanahu wa ta'aala secret univers bi ñoom ci ñoom la ko tënk euh, mais euh, lii mooy kon ñeent yooyu nga xamante ne dinañ ci ñëwaat léegi incha allah lépp loo xam ne dafa aju ci di defar doomu aadama ak li aju ci mbiru doomu aadama ci biiram activité am ñeent yooyu daa iman dañuy dañuy ñëw voilà même yi nga xamante ne sax eh, li composé même doomu aadama nii même loolu pour daa iman ñeent yooyu daf ciy ñëw et que même turu yàlla yi da ngay gis ne buñ ne par exemple turu yàlla yi nga xam ne ñoom ñoo ëmb yeneen yi ci def euh, muy juróom-ñaari maanaam euh, melo yi maanaam juróom-ñaari melo yi te ak après yooyu bu ci nekk am tur bu mu àndal mooy alxayaatu alqudratu al iradatu alqudratu euh, al ilmu as-samu al basaru ak alkalaamu maanaam muy juróom-ñaari melo yooyu euh, muy xayaatu dund euh, al iradatu nam nam alqudratu sañ-sañ ak kattan al ilmu xam-xam al as-samu dégg-dégg al basaru gis-gis ak al alkalaamu booy kaddu. benn bu ci nekk dafa am tur comme alxayu alalim maanaam comme noonu quoi almuridu alalimu al almutakallimu assamiu albasiru muy juróom-ñaari tur yooyu nga xam ne lépp day dellu ci melo yooyu euh, juróom-ñaari yooyu dañoo am ñeent yi nga xam ne ñoom ñooy al awqat ñoom ñooy ñeent piliers yi te moom mooy alxayaatu dund gi al iraadatu namm-namm gi al qudratu sañ-sañ gi ak al ilmu xam-xam bi yi nga xam ne moo tax ñooñu ñeent yi melo yooyu ñooy nga xam ne maanaam xattaa fa ci xelu doomu aadama maanaam mën na ko démontrer carrément ba ba saxal ko yeneen ñett yi ci def euh, xel pour mu saxal ko day jafe mais borom subhaanahu wa moo tax moom mu indil ko boppam ne wa huwa sami'ul basir moom mooy ci di dégg ci di gis euh, mu indi melo yi nga xamante ne kon ñoom ñooy melo yooyu noonu léegi bu ñu xoolee euh, loolu yëpp maanaam li tax ñu taxaw mooy pour wax réalité wu ñeent yi ak ni ñu ëmbee yeneen xakaa it yi nga ñoom ñoom ñoo existé loolu moom moo tax ñu taxaw ci nii nii euh, même bu fekkente ne am na beneen réalité bu ñett yi boobu réalité bu boppam la euh, mooy ternaire bi boobu beneen réalité la boo xamante ne xaqiqa la bu bu yéeme tamit euh, mais boobu taxul taxu taxu ñu jóg mais réalité ñeent yi maanaam moom la ñu bëggoon a moom la ñu bëggoon a en tout joxe aperçu joxe ci voilà et ay aperçu que ay réalité la yu borom subhaanahu wa ta'aala taxawalee univers existence bi ba pare lépp lu ci nekk même doomu aadama ci biiram ak li ci aju yëpp loolu daf ci aju te dinañ ci ñëw insha allahu ta'ala ci li nga xamante ne moom mooy ci wàllu wàllu wàllu wàllu li nga xamante lay toppee léegi nag mu ne um xaw na far ak naka sa xel imam Salahuddin radiyallahu anhu mu ne um fo xe faral aqlaka sa xel wala ta'mal te bul jëfe bi ra'yi gis-gisam maanaam kon parce que soo toppee gis-gisu xel kefi euh, daf lay yóbbu moom moom léeg day dem di toppoo bànneex comme niñ ko gisee woon euh, ci jotaay yeeweesu bi ñuy ubbi bi ñuy lay taayal maanaam boo comprendre ni bànneex di def ainsi de suite moom ak le que euh, xamul xàmmeewu moom xàmmeewul mais que xel parfois du du du du exigeant par rapport ak bànneexu bakkan yi du amul benn exigence parfois loolu moo tax kon yow sa xel soo soo bañee parce que xel daf lay tënk euh, kon yow bu boobaa na nga na nga ko na nga ko farax maanaam farax mooy effacé ko wala taamal bul jëfee bi rek gis gis nga moo tax euh, bal bal bal fi nekk mooy bi ay charia déel jëfandikoo gisu charia loolu moom moo tax par exemple borom subhaanahu wa ta'ala daan ne summa ja'alnaaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa laa tattabi' ahwaa'a alladhiina laa ya'lamuun innahum lan yughnu 'anka min Allahi shay'an wa inna adh-dhaalimiina ba'duhum awliyaa'u ba'd wallaahu waliyyul muttaqiin haadhaa basaa'iru lin-naasi wa hudan wa rahmatan liqawmin yu'minuun muy aaya yu doy waar yu yéeme yéeme yéeme borom subhaanahu wa ta'aala ne topp di yow voilà ginnaaw ba joxoon nañ waa banu Israël téere bi jox leen li ci aju jàngal leen jox mais lépp ñu mel ni nu mel parce que dañoo justement dañoo topp seen xel te seen xel daa iman dafay nekk ci influence u seen bànneexu bakkan souvent koo xamante ne bànneexu bakkanam daf koy influencer lu bari kooku xelam daa iman day jàpp ne lii jub na lii jaadu na lii noonu la fekk du noonu moo tax mu ne yow na topp nag dañ laa summa ja'alnaaka ala shari'atin min al-amri topp nag dañ laa indil shari'a boo xam ne ci alamul moo ko wax donc ce qui fait que am rapport ak euh, moom muy àdduna bi nga xam ne borom subhaanahu wa foofu Euh, maanaam mooy administration foofu lay jóge donc loolu mu ne kon ci ndigal la bu wér bu tukkee ci borom subhaanahu wa ta'aala kon nag fattabi'haa na nga ko topp wala tattabi' ahwaa alladhiina laa ya'lamuun waaye bul topp bànneex ñi xam ne xamuñu dara maanaam parce que ñi xamul dara seen gis-gis yi ci bànneex lay tegu sauf que nit ki bu demee ba sell carrément euh, moom gis-gisam day daal nekk gis-gis bu sell tamit. boo xam te ne ci borom bi subhaanahu wa ta'ala lay jóge moo tax borom subhaanahu wa ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam euh, fahkum bayna an euh, nit ñi ci li la yàlla wan maanaam nga gis ne gis-gisam muy gis-gisu yàlla la voilà ilahil basirati lay nekk maanaam euh, moom yent maanaam mooy gis-gis xolam lépp ci yàlla la maanaam ak ak gëtam sax voilà moo tax euh, lépp loo xamante ne borom du tukkee na ci yenente bi sallallahu alayhi ci njàngaleem day daal di bokk bi lépp loo xamante ne alquran la ak sunna day bokk ci bi et que boobu nag moom mooy li baax moo tax mu ne kon fala tataxarrak bul yëngatu illaa ludul bi sharia ci sharia lépp looy def rek teg ko ci te loolu moom mooy xam-xam loolu mooy jëmmi xam-xam waaw moo jëmmi xam-xam léegi mu ne man xaraja képp koo xam ne génn na an nafsi yi wëllu boppam li sharia yi jëm ci sharia rek daal di nekk fii zaati ji ci jëmmam ma'duman di aji ñàkk maanaam mooy lan mooy su fekkente ne moom dafay ñëw man sama xel du ma ko doy lool dëgg la que ni man lii moo nekkoon sama gis-gis lii moom moo nekkoon sama ay bëgg-bëgg lii moom mooy li xam ne moom laa namoon euh, te sama bànneexu bakkan ci lii la ma jëmale sama ay intérêt crypto lii la ma lii la ma wax léegi nag par contre charia moom ñëw na alquran ak sunna ñëw nañ ba pare digal nañ ma leneen lu bokkut ak nga xam ne moom laa bëggoon moo nekkoon sama gis-gis moom laa rafetlu woon comme xalaat naka moom mooy li nga xamante ne euh, moom la euh, sama bànneexu bakkan loolu la ma jënju et que samay intérêt bu ma xoolee sama intérêt da maanaam ci sama gis-gis bu gàtt loolu nañ ko bàyyi xel ci sama gis-gis gàtt samay intérêt ci loola la Euh, sauf que sharia na ma déedéet defal leneen xam nga loolu su amee ma bàyyi ko daal ne ah waaw léegi day wax dëgg yàlla kon man bàyyi naa lool bàyyi naa li ma gisoon non sama xalaat ak xalaatu ñeneen ñëpp teg naa leen fële jël xalaatu jël jël gis-gisu sharia bu boobaa lan mooy nekk mooy man su ma doxalee noonu damay inexistant c'est-à-dire que damay éteindre dama maanaam mu loolu la ñu tuddee fanaaw fanaaw rek xaqiqatan loolu mel ni ku dof di yooyu mais loolu yëpp la gën a jege fanaaw dëgg mooy lii ma la wax ni bu ko defee yow nga éteindre mooy nga fay xa carrément nga feey yow da nga nekk inexistant waaye nag nga wëlbatiku wa nga wëlbatiku nekk koo xam ne bin nabi yi ci jëmmi yenente bi sallallahu alayhi wasallam mawjudan ngay amaati maanaam donc léegi nag loolu ngay nekk waman kaana te képp koo xam ne waman képp koo xam ne kaana nekk na bin nabi yi ci jëmmi yenente bi sallallahu mawjudan di aji kaana nekk billaahi ci jëmm yàlla waman ci képp koo xam ne kaana dafa nekkee billaahi ci jëmm yàlla boroom subhaanahu wa ta'aala kaana day nekk kaamilan di aji day mat waman kaana bi képp koo xam ne nekk na kaamilan di aji mat nekk sa'iidan di ku day texe carrément léppam baax lépp am solo léppam am solo moo tax borom subhaanahu wa ta'aala wax comme ni mu ko indi sourate Ahzâb bi mu ne annabiyyu awlaa bil mu'miniina min anfusihim annabi yenent bi de sallallahu alayhi wasallam awlaa moo gën a yey bil mu'miniina ci way gëm ni min anfusihim ci seen bopp gis nga kon da gis ne yow boo nee man lii laa bëgg yenent bi saa xam ne lee la bëgg nga ni waaw bàyyi naa man li ma bëgg dem naa ci bi yenent bi bëgg mooy kon man fay naa sama bëgg-bëgg ci man man rendre naa sama bopp quel de quelqu'un d'inexistant et que j'existe maintenant à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam maanaam loolu la quoi maanaam léegi jël naa sama bopp ñàkk naa ko exister léegi man maa ngi nekkee ci yenente bi sallallahu alayhi wa loolu lay tekki gis nga moo tax euh, loolu mooy an kon an bi sallallahu a yey bil amu'minin ci wéy gëm ñu min anfusihim ci seen bopp ñoom seen bopp dañ ko war a fay dañ ko war a dañ ko war a seeyal euh, euh, voilà seeyal mu ñàkk a nekkati waaye yenent bi sallallahu alayhi wasallam nekk te bu yenent bi sallallahu alayhi wasallam nekkee rek yenent bi sallallahu alayhi moom la borom subhanahu wa ta'ala feeñal ci moom mboolem nekk turam ak meloom yi waaye tam moom la feeñal ci moom nekk nekk moo tax wa sharaw sharia ilmun xam-xam la wa amalun ak jëf fa isa su kon maanaam sharia bu xam-xam kese xam-xam la ak jëf maanaam foo nga xam lan la sharia bëgg mais foo nga jëfe ko voilà fa isa su fekkente ne lam ta'lam xamoo illaa lu dul bi sharia ci ki nga xam ne moom mooy tëral sharia bi te mooy ndax baatu ak sharia mooy kii tëral sharia dañ koy joyal ci yàlla dañ koy joyal ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam buñu naan buur yàlla subhaanahu wa ta'aala moom mooy ak sharia léegi ñu ashariya fekk yent bi lañ ci bindu sallallahu alayhi wasallam ñoom ñaar rek moo daga ñu tudda leen ashariya ñooy tëral yoon walam taamal waaye jëfewoo itam maanaam xamuloo lu dul à travers alquran ak sunna sa xam-xam yow foofu ngay bëgg di ko épuiser di ko fa puiser di ko fa tibbi walam taamal te jëfewoo illaa lu dul bi shar'i ci sharia bi faqat dëgg dëgg istawla yem woon na annabi yenent bi sallallahu alayhi wasallam ala jumlati ci sa lépp léegi nag bu boobaa yenent bi sallallahu alayhi wasallam établir na de manière euh, maanaam maanaam euh, ba pare am na autorité bu mat ba pare am na kilifteef ba noppi euh, yem woon maanaam dafa am établi établissement bu mu am wala prise de possession bu mu am voilà ci sa lépp daf la posséder léegi wa zahabta te dem nga anka wëllif la maanaam yow yóbb sa bopp nekkatu fi wa sabatta waaye sax nga léegi bi yi ci yeneen bi nga saxee sallallahu alayhi wa alihi léegi loolu moom mooy xew ci seen moo tax nag faqat dëgg-dëgg sax wér na am tukkee jële ñu jële ko ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne laa yu'minu du gëm abdun ab jaam ngëm gu dëggu xattaa mbek akuna man yeneen bi ma nekk sallallahu alayhi wa sallam ahabba li gën ki a sopp ilayhi ci moom min nafsihi ci bakkanam maanaam bopp wa ahli te sama njaboot ahabba gën a sot sopp ilay ci moom min ahli ci njabootam wa itrati sama waa kër maanaam ñu féeteeg man ahabba di gën sopp ilay ci moom min itratihi ci waa këram wa zaati te sama nekk-nekk ahabba di gën sopp ilay ci moom min zaati ci nekk-nekk moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam voilà kon Euh, loolu moom mooy topp kon sharia maanaam mooy yeneen bi sallallahu alayhi yow léegi nekkatoo moom sa la koy gënal sallallahu sa yeneen bee la koy gënal sallallahu alayhi wasallam sa nekk nekk nekk nekk bee koy moo la koy gënal sa famille famille yeneen bi sallallahu alayhi wasallam la sa la koy euh, boobu. Euh, mi ngi wax ci note de bas de mu ne bi hadha al ci kaddu gi rawahu solo at-Tabarani fil Kabir at-Tabarani wal-Awsat wal-Bayhaqi imam al-Bayhaqi tam solo na ko fi Shu'ab muy Iman an Abdurrahman ibn Abi Layla euh, moom mu an abi mu jël wa fil baabi nee am na ci même buntu bi ma rawahu maanaam mooy xadis bu ko loo xam ne solo al-Bukhari wa Muslim ak Muslim fi sahihayhima ci ñaari sahih wa an-Nasa'i wa Ibn Maaja wa Ahmad mm, borom Musnad wa Abdurrazzaq borom Musannaf wal Haakim ci mm, Sahiham wal Bayhaqi borom eh, sunan bi ci sunan wa Daarimi naka noonu ci sunan wa Abu Awaana eh, ci taxriijam bi mu def ci Sahih Muslim eh, wa Abu Ya'la moom tamit ci Musnadam wa Ibn Hibbaan ci Sahiham wa Abd ibn Humayd moom tamit ci ak Ibn Mandat ñoom ñëpp ci seen. sunan maanaam baat yu mel ni comme laa yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min ahlihi wa waladihi wa euh, min nafsihi wa waladihi wa ahlihi wa waladihi wan naasi ajma'in maanaam nit ki du gëm lu dul euh, ne man maa ko gënal boppam gënal ko njabootam gënal ko ay doomam maanaam jël gënal ko ay wayjuram gënal ko alalam mais gënal ko ñëpp nit ñëpp maanaam loolu daa iman képp koo xamante ne Euh, dafa ànd ak yenente bi sallallahu alayhi dafa bëgg yenente bi sallallahu alayhi wasallam noonu la war a mel par rapport ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam képp kuy topp sharia noonu la ko war a toppee euh, léegi ci buntu boobu euh, ñu am benn mbir buñ ci préciser mooy ne kon wax ak jëf bi tey buñ ko rapporté ci ñeenti xaqaay yi nga xam ne moom lañ doon wax dañuy gis ne awtaat yi nga xam ne mooy ñeenti piliers yu mag keno yu mag yi nga xamante ne moom lañuy Euh, xeexe ba pare taxawee ci ci buntu sharia euh, nga xam ne ñoom ñooy piliers yi ñoom ñeent lañ tamit euh, muy al ilmu muy xam-xam ak ak tafakkuru muy di xalaat di réfléchir di settantal ak alxawfu ragal tiit ak ar rajaaw ak yaakaar ñeent yi ñoom ñooy ñeent piliers yi nga xam ne moom la ñuy taxawee vraiment nit su bëggee xeex ak lan euh, su bëggee xeex ak ak ak xeex ak bakkanam faaw ñeent yi mu am ko euh, ndax jëmmam day mel ni comme benn tata mooy forteresse boo xamante ne noonu yi dañ koy songu te seytaane wax na ko voilà voilà ne ne fa bi izzatika la aghwiyannahum ajma'in waaw waat naa ci sa kat tal ak sañ-sañ gu mat ak sa ñekk mën a joxe yàlla kenn mënu laa jot naa ci loolu melo woo wàcc yow ne euh, dinaa leen sant ñoom ñëpp illaa ibadaka minhumul mukhlasin ba mu def sa jaam yi nga xam ne ñoom lañ sellal ci ñoom ci beneen euh, aaya mu ne fa bimaa aghwaytanii la ughwiyannahum ajma'in wala aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la aatiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum mu ne waat naa ci sa ci sànq gi nga ma sànq lu fekk nga sànq ma yow yàlla maa ngi waat ci loolu ne ñoom dinaa leen sànq tam dinaa leen beewloo ñoom ñëpp te dinaa leen dinaa euh, jotaayoo dinaa jékki maanaam danaa faranku laay jékki ci sa yoon bu jub siraatakal mustaqim topp nag la aatiyannahum dinaa leen dikkee min bayni aydihim ci seen kanam wa min xalfihim ak seen ginnaaw wa an aymanihim ak seen ndeyjoor wa an shamaa'ilihim ak seen càmmoñ xam nga léegi mu def kon ci kaw ak ci suuf moo tax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne noo def na ci kaw ak ci suuf parce que ci kaw lan moo fa ne mooy le fait que am ambition bu kawe himma yitte bu kawe ci di nekk ak borom bi subhaanahu wa ta'ala xolam aju ci borom bi subhaanahu wa loolu moom seytaane mënulu la dara boo melee noonu seytaane da daw du la mën a dara waaye beneen bi ci def tam moom mooy ak tawaadu mooy wàcce sa bopp toroxlu ndax loolu mooy melo jaam dëgg mooy koo xam ne dafa wàcce boppam toroxlu jàppee boppam comme inexistant moo tax Cheikh Abdou Qadir Jilani doon wax naan radiyallahu anhu ne bi mu naan yoon yi dem ci yàlla yëpp maanaam euh, dem naa ci buntu di xool benn bu ci nekk ma gis gaa yi rek rek loolu di bu ba ma xënte ba ma mais ma am benn yoon boo xam ne bu ma fa jaaree foofu gis naa ni kenn kenn kenn nekku fa daanaka maanaam dafa yaraax ma daal di jaar ci buntu booba def sama yoon mooy wàcce sa bopp wàcce sa bopp toroxlu moo gënoon a wàcce boppam ci mboolem lu def seytaane mënalul dara ku wàcce mais wàcce sa bopp maanaam toroxlu am humilité sa diggante ak sa borom nga toroxlu ci sa kanam borom subhaanahu wa ta'aala waaye tam bañ a xeeb kenn voilà di xoolee mbindeef yëpp ki nga xam ne moo leen bind voilà nga wàccee nga nga bañ a gis te ngëneel par rapport ak mbindeef yi nga nga voilà maanaam malgré que borom subhaanahu wa ta'aala xéewal gum la def yëpp gum la defal yëpp nga jàpp ne lii xéewalu borom bi la mais du sama mérite voilà maanaam wàcce sa bopp toroxlu ci kanam borom subhaanahu wa loolu seytaane mënalul ku mel noonu dara parce que kooku mooy vrai jaam bi ndax lool mooy meloom jaam voilà ku wàcce boppam ku jàpp ne am mérite ci dara di toroxlu ci kanam boroom subhaanahu wa ta'aala voilà du jàpp ne moom warta mën a mel nii warta mën a def lii waruñu ko teg conditions yi warul am natt bi warul nekk ci circonstances yi parce que tout simplement yàlla moo ko moom te moo koy teg li mu bëgg te yàlla mooy tànn nan la dundam di mel du moom moo koy la lay jaar du moom moo koy tànn yàlla mooy tànn kan lay defal lan ak nan la du moom moo koy tànn voilà yàlla la borom subhaanahu wa ta'ala voilà xam ne moom munul nekk leneen lu dul jaam moo tax loolu euh, borom subhaanahu wa ta'ala euh, junj na ko bi muy wax ci sourate Yaasin nga xam ne mooy xolu Alquran bi mu naan. Uh, alam ahad ilaykum ya bani adama an la ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an ya'buduni hadha siratun mustaqim gis nga yoon wi nga xamante moom la war a nit ñi mën a ba seytaane du leen mënal dara foofu junj ko ci mooy le fait que mooy ñu wàcc taraxul seen bopp mooy lan mooy dafa ne xanaa man kóllërante wu moon ak yéen doomu aadama yi ne bu leen jaamu seytaane maanaam bu leen topp seytaane lay nekk maanaam ma ettiba maanaam bu leen topp seytaane voilà bu leen séddee ci ay caprice parce que moom seen noonu la te noonu bu fis la bu leer bu bir te ngeen topp moom ngeen toroxlu ci man yàlla ngeen jaamu ma ngeen toroxlu ci man kese lu ma leen wax ngeen def ko te bu leen discuter samay décision loolu mooy vrai toroxlu ci kanamu yàlla d'abord voilà mais aussi bañ a réy réylu ci kanamu mbindeef loolu mooy toroxlu ne loolu mooy yoon bu jub bi parce que seytaane mënta jaar ko du fa dem moom ñeenti côté yi rek la mën a jaar mënul jaar ci yeneen côté yi léegi mais dinañ wax ñeenti côté yooyu yàlla la ko côté moom muy sa xol nga aj ko ci yàlla yi kese moom <laughs> boobu moom di sant yàlla foo tollu daa iman di sa xol di sop yàlla sopp yeneen bi sa sam sopp nitu yàlla yi sop yeneen bi am sa sam sopp sahabatu rasul radiyallahu anhum et cetera nekk koo xamante ne sax xol ci yàlla rek nga koy aj jikko yu rafet yi moom ngay fexe dal nga koy incarner melale ko noonu nga te ne sa borom subhaanahu wa ta'aala lépp li mu bëgg ci loolu ngay bëgg ne loolu seytaane mënalul ku mel noonu dara koo xamante ne xolam dafa aju ci borom subhaanahu wa ta'aala nga xamante ne maarif mooy xam-xam yi nga xam ne ñooy xaqaa'iq yi réalité sublime yi nga xam ne ñoom ñoo existé aju ci borom subhaanahu wa ta'aala xol boobu day takk ak leer leeru alxuraan ak sunna waaye day maanaam waaye nag secret leer yooyu ne biir moom la xol bi di tàkke parce que xaqaa'iq ñoo ñoo ëmb xol bi d'ailleurs ñooñu noonu sax moo tax même ñooñu boo jotaayoo ñoom nii sax da ngay gis ne seytaane da lay sori maanaam euh, xalaat yu bon yi bëgg-bëgg yu ñaaw yi nga daan am yëpp da ngay gis day commencer wàññeeku ndax toog gi ngay toog ñoom parce que seytaane moom mënta jege ñu mel noonu voilà mënta jege ñu mel noonu. loolu mooy kon kaw gi suuf si foofu moom seytaane du fa sax xàddu waxuma laa naan day xeex léegi mu def ñeenti euh, wàll yi nga xam ne moom la seytaane wax gisoon nañ ni ñeenti niñ leen di xeexe seytaane buy ñëw mooy ñeenti côté yi niñ leen di xeexe mooy al ilmu al ilmu moom mooy al imam mooy imam bi moom ci kanam lay ne amam fii amamin muy xam-xam xam-xam moom moom ngay teg ci kanam saa yu seytaane ñëwee mooy Euh, voilà moom mooy contre-attaque xam-xam mooy contre-attaque bu la jaaree ci kanam rek moom mooy contre moom ngay contre-attaquer souvent fi muy njëkkee moom mooy ci turu yàlla yi ak meloy borom subhaanahu wa ta'aala maanaam daf lay wan yàlla comme étant nu mu nekkewul mu gëmloo la ci yàlla lu dul noonu maanaam sa pas-pas lay yàq carrément moom ci pas-pas bi lay attaqué ci côté boobu parce que xam na ni su attaqué sa pas-pas moo tax. moom mu njëkkee min bay ni ay dihim ci seen kanam seen diggante ñaari loxo yi mooy seen kanam parce xam na ne bu yàqee sa pas-pas jaratul muy def beneen effort pour pour pour dugal la safara maanaam li bëgg su xasee ba sa ni ngay gëmee yàlla ni ngay considérer yàlla ni ngay considérer yenente bi sallallahu alayhi wasallam ainsi de suite bu bu fexee ba yàq ko moom moom pour mu mën la jël dugal la biir safara facilement mën na la bàyyi nga nekk ci mboolem yeneen xeeti mbir yi wala boobu mu maanaam mu fexe ba doo nan la ñuy jaamu yàlla borom subhaanahu wa ta'aala moo ñu digal ñu julli mu ñu woor et mais yooyu yëpp nan lañ koy defee bu fexee ba xamoo ko xamoo ci dara mooy moom mën na la dugal ci mboolem mën na la ciy bu fexee rek tey par exemple li ngay jàppoo dara du ci baax ni ngay jullee dara du ci baax moom bu fexee ba loolu mu réussir ko par exemple mais jaratul mu lay sonal ci yeneen i benn jaratu ko parce que am na ni gën am doole. muy julli ainsi de kon noonu lay def kon côté boobu xam-xam moo tax xam-xam am solo bu ko defee lënt-lënt yi mooy subuhaat yi yëpp nga mën ko yëkkati nga am pas-pas bu wér surtout buntu pas-pas nga am pas-pas bu wér ci borom subhaanahu nga ta'aala te tawhid dëgër ba pare ni ngay borom subhaanahu wa ta'aala du la defal tashbih wala tajsim surtout côté boobu maanaam jël borom subhaanahu wa ta'aala wutal ay melo mindeef yi ainsi de bi ngay ci yenn yu ñaaw bari bari bari la koy def koy jaare pour dindi boo xamee ne borom bi mooy dogal lépp et que lu am moom la neex moom yàlla et su ko neexutoon aba mbir mu mënta am abadan par exemple loolu soo ko xamee par exemple dootoo iñaaneeti dootoo dootoo dootoo parce que da ngay xam ne ah ni moom la moom moo bëgg ñeneen ñi mel yàlla moo ko bëggee noonu doo rëy euh, doo parce que de façon xam nga ni de façon li neex rek moom la ko ñeneen ñi di am li neex yàlla rek ngay am euh, doo gis tëlati maanaam pour di wut considération ci xolu parce que voilà yàlla moom moo ko parce que de façon yàlla rek tay compter doo doo doo doo toroxal sa bopp parce que yàlla dalaa teral en tant que doomu aadama voilà et que yàlla moom mooy moo yor say doo ko defati te kenn du la jaral nga jàpp ne kii moom bu ma sama àdduna day day day yàqu wala damay torox wala dootuma amati lii dootuma amati dootuma mën a ànd te ku nii déedéet parce que yàlla mooy joxe moom te mooy def képp koy àndal ci loo leen di mën di ànd loo nekk loolu lu mu am importance ci say ci yow yëpp wala loo ko fonk fonk loo ko respecté respecté bu fekkente ne day deñ day taxaw ci diggante ak dëgg seen te seen ànd amatul njariñ yëpp xam-xam moo koy def xam-xam day libérer nit en fait moo tax da gis même ci dans le milieu profane wala laïque plutôt euh, soo xoolee philosophes yi littéraires yi mathématiciens yi ainsi day gis ñoom ñooy gën libre maanaam ay nit lañ doon yoo xam ne maanaam même ci milieu boobu ñi ci àgg ci yenn niveau d'études yi day gis dañuy am benn xeetu liberté bu yéeme yéeme voilà parce que tout simplement xam-xam mooy libérer nit en fait day libérer nit day tax bëgg duñ ko mën a tënk moom mooy imam bu mag bi donc moom ngay xeexee ak seytaane su ñëwee ci di la bëgg indi ay lënt-lënt di jaxase sa xel parce que ñu bari bari lii tax ñu nekk ci yenn mbir mooy affaire yi daa ci seen bopp te dañuy jàpp ne ah am na yenn euh, esprit de liberté yoo xam ne boo ko bëggee am léegi da ngay am wala euh, euh, sañ sañ sañ day wàññeeku wala yu mel noonu déedéet ci kanam xam-xam moom moo tax moom moo lay libéré ci yow yëpp maanaam lu bari bari loo jàppoon. ndekete yoo ay naxee mbaay la kon ci kanam xam-xam moo fa ne moom ngay xeex ak seytaane euh, ci ginnaaw mooy ak tafakkur di bàyyi xel di setantal di analyser situation yi lenn lu ci nekk à tête reposée nga toog décortiquer ko xalaat bàyyi ci xel bu jaree nga wut ay conseil parce que seytaane foofu souvent euh, mbir moo xamante ne day laaj xalaat day laaj nit ki doxalee ci doxalin wu rafet doxalinu xalaat doxalin et cetera tey ak yu mel noonu seytaane moom da lay bëgg a diri gaaw jël ay décision yoo xamante ne baaxul le fait ngay xalaat nag loolu day tax ba seytaane euh, du du du la mën du la mën du la mën a gaaw dugal ci tooxi doona le fait que ngay wut par exemple ay borom gis-gis yu rafet ñu lay ñu lay ñu lay conseiller loolu tamit day tax ba doo gaaw a dugg ci ay tooke doona le fait que loolu day tax maanaam itam sa bànneexu bakkan su lay imposer dara gis nga mooy saxawaate bànneexu bakkan yi suñ lay imposer dara à travers euh, euh, seytaane maanaam cukku gim lay cukku ngay mën di muslu ci yàlla delluwaat làqati ci ginnaaw borom subhaanahu wa ta'aala daal di euh, mën a am temps de réflexion pour mën agir mën a doxale doxale moom mooy bi gën a rafet te loolu mooy bi dëppoo ak sharia moo tax boo xoolee euh, benn bi moom mooy al moom moo concerné yeneen yeneen yeneen parties yi léegi seytaane nan dikkee ci ndeyjoor moom mooy lu ñu tudde al jannatul aajila moom ndeyjoor moom ak jannatul ajira la fay indi mooy ajjana ji nga xam ne dafa gaaw dafa teew voilà mooy comme li hadith bi di wax rek euh, euh, naar bi sa bi maanaam safara dañ koo aaree ci ay bànneex voilà ajjana tamit ñu aaree ko comme comme tamit ci ay métit ay naqar ay ay nattu ay nattu ñu ñegee ko ko maanaam mooy ne seytaane daf lay won tout temps li nga xamante ne moom mooy ajj ajju ajjana ju teew ajjana ju teewa ngi te un tien deux tu auras voilà daan lay jéem a naxee noonu te yow yaay bañ ne mukk xaw fu moo la ciy dimbali mooy gi ngay tiit sa diggante ak sa borom subhaanahu wa taala moo euh, tiit googu gànnaay la gànnaay la quoi maanaam arme la boo war a xeexeeg sa bopp boo war a xeexeeg seytaane loolu moom moo tax alxawfu foofu ñu bëree bëri foofu lañuy ñàkk gisee amee ñàkk amee basira maanaam clairvoyance mooy ñoom dañoo jàpp ne tiit ragal yàlla tiit maanaam nit ki da cee war a nekk daa iman xol bi tiit muy tiit di jooy rek déedéet tiit arme la bu ñuy xeexee ak seytaane ci période yooyu noonu ci période yi nga xamante ne ci la gaaral moom seytaane ay ay ay ay ay musiba maanaam euh, lan maanaam di la dig mbir moo xamante ne xëy na benn intérêt la bu imminent ni bu teew mais sa intérêt personnel la nanga mais lu teew mais daganul nga tiit sa diggante ak sa borom subhaanahu wa ta'ala nga utiliser tiitaange googu ngir xeexe ko seytaane ndax seytaane buy ñëw ci sa ndeyjoor côté boobu lay indi mais tiitange googu comme niñ ko gisee comme que arme la te xam nga tey imaginer lu war nga war a xeex ak noonu maanaam normalement nit ku ku yeewu wala réew moo xamante ne ñiy joxe décision yi ay nit ñu yeewu lañ du ñu def arme bi bis bu nekk ñu koy utiliser déedéet arme da nga ko utiliser bu danger amee wala boog bo waree xeex maanaam moment bi ngay xeex nga koy utiliser moment bi nga xamante ne yaa ngi jàkkaarloo mais tey imaginer tey ku am bombam ay bombam di dóor rek di dóor ci àll bi di dóor ci àll bi rek di utiliser di dóor mais noonam mi dañ koy jàppe dof dañ koy bàyyi ba arme yi jeex ñu songu ko benn songu wala boog day yàq ay énergie pour rien loolu moom moo tax euh, tiitaange googu am na solo. di tiit sa digganteeg sa borom subhaanahu wa ta'aala di tiit si sa di tiit yawmal qiyaamati la fay xew mais du mais du loo xamante ne daa war a permanent di dëkk da nga koy utiliser rek que yi nga xamante ne moom la occasion yi nga ko war présenté wu comme arme da nga koy utiliser moment bi nga xamante ne moom moo mat a utiliser cas de légitime défense cas Euh, guerre période bi nga xam ne te même période guerre doo doo ñëw rek di dóor arme bi di dóor di dóor déedéet da ngay bàyyi ba noonu yegg si maanaam ainsi suite foo moo tax subtilité boobu nag bokk na ci subtilité yi gën a mag yi gën a yi gën a jara xam gën a jara xàmmee ñu bari bari xàmmee wuñ ko moo tax euh, voilà moo tax ñu euh, bari bari di di di di voilà di am yenn attitude yoo xamante ne maanaam approprié ak moment bi ñuy dund ba pare d'ailleurs boo nekkee daa mën di tiit di doo dund ah <laughs> comme li ñu wax dama waxoon <laughs> je affaire yi boo koy xalaat doo dund ah <laughs> euh, doo dund mais voilà c'est-à-dire euh, da nga koy utiliser ci moment yi propice kese voilà ar mooy yaakaar bi moom mooy bu la seytaane ñëwee di la sa tooñ yu njëkk waaw defoon nga de toute façon defoon nga lii et li nga def de toute façon dara baaxu ci musu yow li ngay def amul njariñ yaa ngi nii di jaamu yàlla mais xamoo ndax yàlla nangu na ko wala déet maam di dugal sa xel yooyu noonu da ngay nekk situation yoo xamante ne wala wala boog nga naan mu naan la sa jëf ji ngay jëf de yow amuloo benn wala xamoo ndax sax yàlla nangu na ko parce que euh, nga lu bari mais xamul leer gi amul néew ñëw xamul sax ndax mi ngi fi wala boog euh, yaa ngi nii di def rek di def rek mais amul dara benn signe bu lay won ne yàlla nangul na la nga yaakaar yàlla nga yaakaar yërmandeeg yàlla ndax ñi texee di ni ko Alxuraan waxe ñi texee di kese ak ñi yéeféer ñoom ñoo yaakaar ci yërmandeeg yàlla te nit ki mënta mel noo xamante ne yërma maam dootul xajati ci yërmande yàlla loolu mënta ne kon nga wëlbati yaakaar yàlla ba noppi euh, jëf ji nit ki jëf gi muy jëf maanaam le fait que mu nekk en action di def lu baax di wax lu baax nekk ci lu baax loolu mandarga bu mat sëkk la buy wane ne borom subhaanahu wa ta'aala bëgg na ko loolu mandarga la buy wane ne yàlla da bëgg te loolu noonu doy na sëkk pour wane ni am na leer bu ne ci moom parce que su amul woon leer bu ne ci moom borom subhaanahu wa du ko bàyyi ci muy nekk ci lu baax loolu yaakaar naa démb rek am na mbokk ñu te doon joxe exemple ci buntu boobu mooy ñoo xamante ne tey tey imaginer waa joo xamante ne day xëy di liggéey yi foo xam ne bon day day day laaj doole day ñàkk euh, di sonn ci liggéey bi liggéey waaw su ci continuer di continuer di continuer di continuer ay années c'est parce que mi ngi jot salaire parce que su dul jot salaire du du ko def benn moment day yokkat day bàyyi comme ni ko sama mbokk wolof yi di waxe mag du fecc ci yàlla naa dee maanaam euh, nit ku nekk ci lu baax tamit par exemple mi ngi julli tout le temps mi ngi continuer di julli bàyyiwul julli mi ngi zikkar mi ngi jàng alxuraan wala bokk mi ngi zikkar wala bokk euh, mi ngi def benn jëf du baax te en permanence mi ngi ci maanaam bàyyiwu ko mi ngi ci te mi ngi ànd ak cawarte ci di ko def loolu mooy dalil bi wane ne borom subhaanahu wa ta'aala mi ngi sotti ci xolam leer yi tax muy dese énergie ci di ko def et kon mi ngi koy mi ngi koy emmagasiner ay trésor comme moom borom subhaanahu wa ta'aala mooy loolu dalil mooy dalil bu mat sëkk ngo voilà le fait que kon nga ci ngeen nga nekk parce que sinon da baax loolu moom sinon da ngay bàyyi loolu d'ailleurs koy gis ñoo xamante dañuy nekk di day jékki-jékki sonn bàyyi waaw par exemple dañuy jël wér di wér di wér di tuuti sonn jékki-jékki bàyyi parce que dañu jël fowukaay foof foof comme amul résultat amul dara après benn moment dañuy sonn ñu daal di jël affaire bi sànni ko wala yu mel noonu wala ñu abandonné ko wala cinq jours lañ ciy fo loolu ñi am xale yëpp xam nañ ko boo leen jëndalee fowukaay bu bees wala ñu may leen ko da gis dañ ciy foofu début bi dañuy kontaan bëgg ko mais après ñu toogee tuuti da ngay gis ñu daal koy abandonné nekkat ci leneen bi di wutaat leneen maanaam loolu mooy wane ni kon ñoom amuñ ci pay parce que amuñ ci résultat bu amul résultat dinañ continuer mais benn moment day dañuy am nekk ci lassitude boobu ci yokkat ci coono yaa bo yërmandeeg yàlla nag borom subhanahu wa ñi ci amul yaakaar ñoom dañuy bàyyi moo tax ñi ci amul pay noonu la ñuy moo tax koo gis muy julli di ko ne di julli rek noonu lay def léegi nag foofu seytaane dafa am ñaari euh, pexe léeg-léeg yu muy dugal ci nit yoo xamante ne ñu bari bari duñ ko bàyyi xel ci buntu boobu bu njëkk bi mooy euh, daf lay nee euh, Euh, yow est sa yéene sell na parce que sa yéene sellul mais que yaa ngi continuer def li amul la njariñ et que façon sa yéene su sellul ay duma rek nga ci effectivement mais loolu dëgg la mais loolu fi muy nekkee dëgg mooy su dee yéene gi keneen ya maanaam euh, euh, leneen daa dominer le fait que yàlla rek tax le fait que yàlla tax maanaam leneen da kaa mais sinon comme ni alquran waxe woon waa Badar bi naan wa tawadduuna anna zaata shawkat anna ghayra zaata shawkat takunu lakum xam nga dem Badar euh, comme que ñaari euh, groupe wa iz ya'idukumullahu ihda ta'ifatayn annaha lakum voilà maanaam mais benn ci ñaari groupe yi moom moo le borom sant la digoon saxaaba yi radiyallahu ne leen di ngeen tase bon benn groupe bi mooy groupe bi Seydina Abu Sufyan maam ñoom ñu yor njëg gi maanaam caravane bi nga xam ne ñoom bu ñu tase ak ñooñu moom dañuy dem rek nangu cara euh, euh, euh, butin de bi dem seen yoon mais beneen bi mooy bi jugee Makka te ñooñu boo tasee ñoom da di xeex imaginer ñi gën ci saxaaba yi radiyallahu ñi gën ci ñi yàlla bind ginnaaw yeneen ci yàlla bi sallallahu alayhi wasallam la Alxuraan di waxal ne yéen bi ngeen di dem li ngeen bëggoon mooy ngeen tase beneen bi mooy bi nga xam ne xeex lu am boo leen te pourtant yàllaa leen taxoon a jóg mais bëggoon nañ tamit cara caravane bi alal jafe ñu mën koo nangu ñu mën koo jël mën a mën dundu gu neex tuuti kon nga ne ànd ak kon seen seen seen rax na mais le fait yàlla dominé ci te yàlla rek tax leen a jóg ci seen globalité wu mbir yi mais que jëf ji en particulier yàlla leen tax a jóg gaa waaye bëggaale nañ ci neneen loolu yàqul dara euh, moo tax imaam Maalik benn waaye dafa ñëw ne ko man euh, nit ñi dañ may di tàgg te dama ci yëg bànneex ci loolu noonu mu ne ko mais ñun ñëpp ah ñun ñëpp loolu daf ñuy dal su ñun ñëpp loolu daf ñuy dal li am solo rek mooy le fait nga yittewoo xam-xam bi ba tax nga koy jàng di ko jàngale mooy yàlla tax laa jóg maanaam mu nekk cause principale c'est que su la nit ñi tàggu waxuñu la merci sax nga continuer di ko def loolu moo am solo léegi nag après am na ay niveau bien sûr yi mu yeggoon loolu dalatu ko mais bi muy tàmbali loolu daloon na imam Al-Ghazali comme ni nga xam ne noonu la ko sarafna al-ilma li ghayri Allah wa aba Allah an an yakuna illa lahu maanaam ñun bi ñuy sàkku xam-xam yàlla taxutoon parce que nizaamul euh, mulk li nga xam ne moom la doon joxe mooy ration yooyu ration alimentaire yi mu doon joxe pour képp koo xamante ne sa doom ñu woon ci biir euh, kii bi euh, ci daara ji donc genre allocation la boo xamante ne dañ ko daan am et que mu nekk ration journalière alimentaire loolu lañ ko daan wuti ñun dañoo dugal daara ja moom ak frère dañ leen dugal daara ji rien que pour buñ demee ñu mën a añ mën a mën a lekk da am lu ñu lekk mën a bee yàlla moo bañ ne mbir mi ya moom ngir yàlla rek la lay noon xam-xam bi ngir yàlla maanaam xam-xam ak jëf lu baax au début même boo ko deful te yàlla tax boo maanaam mooy ne yow yàlla tax na mais sauf que seytaane dalaa man ba nga xamante ne wala sa bakkan man na la ba nga xamante ne di nga ci am yeneen i yéene loolu garawul continuer parce que leer yi tukkee ci jëf ju baax jooju ñoom ñooy mujj a dominer ba nga xam ne yàlla rek kay mujj a tax yàlla rek kay mujj a tax continuer moo tax borom subhaanahu wa ta'aala daa iman dañuy junju xaqaarik boobu gis gis nañ ko ci waa Badar mais tamit waxoon na ne Euh, fa iza qadaytum manasikakum wa euh, manasikakum fala junaha alaykum wa iza qadaytum manasikakum fala junaha alaykum an tabtahu fadlan min rabbikum boo leen demee aji ji maanaam nga dem aji dem aji ji ci yàlla tax maanaam nga dem nga ni damaa bëgg yii nee dem aji Makka mais su fekkente ne def nga li nga war a def yëpp ba garawutul nga dem nga wuti ji xéewul sa borom wala mooy mooy commerce tey kuy dem aji ji Makka ne damaa dem ngir commerce ji Makka loolu aayu na. maanaam li am li aay mooy nga dem fa ne ci biti nga wane ne da ngay commerce da ngay aji ji ndekete commerce kese la ko yóbbu looloo bon mais nga ni non man damaa bëgg dem aji ji mais damay commerce saale bu ma demee aji ji ndax foofa affaire yi jar loolu garaawul te loolu mi koy wax ci jaamu yàlla yi gën a màgg donc euh, seytaane nag moom li mu lay bëgg a gëmloo mooy non euh, il faut nga xaar ba si yéene sell tout ça da ngay gis d'ailleurs seytaane ñi mu nax bokk na ci ñi muy ni leen di naxe mooy ñi nekk ci lu baax day daf leen di daa day wan gaa yi daa iman seen ay yenn défauts yi bu defee mën na leen gis nga ñoom de toute façon dëggu wuñ ci liñ ne dañuy gis tel gis nga tey dañuy ñëw fii mel nii da nga leen di ci jàkka ji ñu mel ni nga gis leen daayira ñu mel nii ainsi de suite mais tey boo demee ngeen toog yéen kese da ngay gis ne gars yi ngi ci yeneen mbir ainsi de suite mais et après et après ñoom au moins dinañ def lu baax alquran nee na loolu la wax wa axaruna xalatu amalan salihan wa amalan sayyi'an asallahu an yaqwa anhu am na ñoo xamante ne dañuy jaxase jëf ju baax ak jëf ju bon mais ñooñu yàlla mën na leen a baal te mën na leen a baal boobu sax li muy ci asaar ci alxuraan mooy ne dana leen baal jaxase nañ lu baax ak lu bon mais ñooñu sax yàlla dana leen baal maanaam mooy possibilité mu baal leen dafa fort ci ñooñu mais yow mi nga xamante ne loolu yëpp déggoo ko nag demoo jàpp parce que jàpp nga ne ñu nekk ci jàpp ji dañuy wane nii rek ngir demoo daayira wasifa xadara woo defoo dara ba pare nga dem dansin dem boîte de jàpp ne ña fa nekk gën a dëggu ñee loolu seytaane naxu seytaane keke la du leneen yàlla na yàlla xam euh, kon loolu lu ma tabaayee xel seytaane day naxee nit ñi ci boobu mais day naxee nit ñi beneen buntu mooy daf leen di wax ne yow ni nga mel nii euh, war a yaakaar quoi. non bàyyi noonu parce que euh, dalay découragé loo ne la bul tuub parce que de façon soo tuubee gis nga bàkkaar bi gis nga depuis démb def ko ko tey defaat nga ko gis nga voilà boo tuubee aussi ce la même chose mais attends am nga temps bo paree guloo maanaam ngay gis ñooñu ñooy wax man paree gu damay xaar ba pare alors yàlla waxu la nga pare ah dani nga def li mu law digal la wax Euh, léegi yow soo nee noonu damay xaar ba pare déjà génn nga ci sa melom jaam li nga waroon a def mooy nga ne dinaa def ci moment yi nga xamante ne quand ngi ma dinaa ko ci moment yi nga xam ne mi ngi yomb moment yi ma yombul nag yi ma jafe effectivement nga xam ne moment yi daf lay jafe mais moment yi mu la yomb nga nekk mais wala nga tuub tamit nga dellu ginnaaw même boo ci daan wax ci biir bàkkaar bi comme li yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci xadis bu nekk naan Tirmidhi rahimahullah maa mu ne maa asarra man istaghfara walaw aada fil yawmi sab'ina marra képp koo xamante ne euh, da ngay jéggalu borom bi soixante dix fois ci même jour bi yow bokkoo ci ñi nuur ci bàkkaar mais ñi nuur ci bàkkaar mooy ñi nga xamante ne ñoom nanguwuñu tuub nanguwuñu jéggalu nañu xaar rek oui je suis pas encore prêt là oui vous savez parfois euh, c'est compliqué voilà je suis pas encore prêt euh, ñooñu voilà pare bu yow yàlla daf laa wax nga pare wala nga bañ a pare defal lim wax nga naan lu pare soo ko soo su bakkan mënee ba defoo ko nag mais nga dellu si nga tóob même bu dee da ngay rëdd rëdd ne mbir mi mais seytaane moo naan la mais non. bàyyil ba ci kanam ba ci kii xam nga boo gën nekk mag wala nga gën a pare ci sa xel xam nga affaire yi aussi bon voilà bu la kenn forcer xam nga nit ñi ba pare di la gëm looy gëmu caaxaan oui xam nga il faut pas céder à la pression voilà affaire bi sa diggante ak yàlla la yow kese bu la kenn gëm kii maanaam du ma topp nit ñi foofu la maanaam orgueil boobu ngay gis ne non bu ma ko def parce que damay bañ bu ma ko defee mu nekk ne dama dégg. ay euh, conseil yu diw wala dama wala diw moom euh, wax non yow defal gisal sa borom subhaanahu wa ta'aala ci mbir mi fu mu mën jaare baax la voilà te loolu mooy melaw ñu bari bari dañuy jàpp ne duñ jël wird wala duñu léeg-léeg sax duñ julli julli rek duñ ko def parce que naan ñoom dañoo tilim quoi non dañoo tilim alors que loolu moo leen loolu moo la war defar yow léegi la war defar nga ne noonu naa fi bàyyi mi ngi mel ne rek nga war dem sangu ji nga ne non c'est que comme dama tilim ndox mi su après day tilimal ndox mi mais c'est-à-dire que ndox moomu moomu moomu noonu ngay tilimal maanaam boo ko sangoowee mais ndox moom moo la war a fekkal léegi noonu muy saabu bi xam nga après dama koy tilimal dama koy mais non justement fépp nag sangu woo doo fet voilà moo tax kon ñeenti côté yooyu seytaane ñeenti côté yooyu nga koy xeexee voilà yooyu ñooy piliers yi yooyu ñooy piliers yi voilà euh, léegi mu man saxiba ku ànd ak Cheikhan Serigne Serigne bu mat Serigne. xam ne alquran ak sunna la lay topploo nekk loola ci lu baax conseil yi xam-xam bi mu lay jox lépp day defar sa sa sa jëmm bu la joxee zikar zikar bi day ànd ak ndigal lu wér nga nekk ci di di sóobu ci nga ànd ku mel noonu walam yu malliku te moomaloo ko naf soo boppam moomalewu ko naf soo boppam kii dañuy wax li tilka soxbati boobu la àndandoo soxbata tabarrukin àndandoo barkellu la maanaam yow doo déglu ndigal doo doo doo bàyyi tere doo def dara parce que lim lay digal mooy ndigalu yàlla lim lay tere mooy tere yàlla comme ni ko alfa anoo tere wattabi sabila man anaba ilayya toppal yoonu nga xam ne ne lépp daf ko jël jox ma ko yàlla yoonam ci yàlla rek nga mën a jëm kon yow bàyyeeku mu wan la fan la bàyyeeku sa bopp mu wan la fan la yàlla maanaam lan la maanaam mu jox la orientation yi war yépp lu la digal rek ne ci la tere bàyyi ko loolu ci la orientation yi yi ne waaye wa man kon koop képp koo xam ne la ko woo moomal na ko naf soo boppam maanaam mooy bàyyee na ko boppam kon bàyyee ko boppam tegtalewul euh, maanaam mu lay exploiter xeetu esclavage déguisé yooyu waxuñu loolu de mais nga bàyyee ko sa bopp ci lu baax li lay digal ak lu bon lim lay tere ak li yàlla bëgg nga ciy ne ainsi de loolu la ñuy wax moomale sa bopp voilà wird bu mu la jox zikkar bu mu la jox jaamu yàlla bu mu la digal nga ne ci jaamu yàlla boobu nga ànd moom ci bëgg gi nga ko bëgg nga dëggu ci te sincère ci loolu mooy liggéeyal sëriñ xidma gi ñuy wax liggéeyal gi loolu lay tekki tekkiwul di ay koppar daa iman di def ay virement permanent la euh, ah. léegi nag euh, waxuñu tamit ne loolu baaxul mais loolu du loolu mooy mbir mi dëggu gi ngay dëggu ak sincère gi ngay sincère ci nekk moom loolu la wax mais mbir mi nag bu yeggee ci exploitation de l'homme ak di di sa jaboot di souffrir parce que euh, yow ci mbiri sëñ bi rek ngay ne loolu moom loolu moom loolu moom baaxul loolu sax baaxul foofu voilà voilà kon ku moomale sa bopp nga moomale ko sa bopp maa loolu lay tekki mooy nga topp lépp lum mu la digal lépp lu mu la tere tout en sachant que ni moom dafa jeex ci yàlla ak yeneen temps bi sallallahu alayhi wasallam mais kooku la ñuy wax waxuñu ki nga xamante ne maanaam ay intérêts yi boppam la yor ay intérêt économique am intérêt social intérêt politique ak yu bari yooyu la yor ba pare bëgg sa mboolem opinion politique yi économique sociale yépp yow mu war a dëppoog ay boppam loolu de li ngeen fiq mooy seen digganteeg yàlla mi dalee sax bu melee ne sax dadul war a maanaam dadul sëriñ maanaam dalay dalay tardeel bu dee moom daa ay opinion ay intérêt politique intérêt économique intérêt social yoo xam te ne day bëgg yow nga daa iman à cause de parce que jàpp na ne maanaam moom du xool intérêt wu ñëpp maanaam mais moom intérêt bakkanam ba boppam kese lay xool kooku moom du sëriñ sax kooku moom sax d'ailleurs soit matagul nekk taalibe wala li gën a màgg ci maqaamam mooy ab taalibe moom daa war a ut ab sëriñ moom pas nekk sëriñ moom daa war a sëriñ moom kon ñun kooku taxul ñuy wax kooku moom taxul ñuy wax quoi il faut ñu comprendre daa iman suñuy wax kan moo tax ñuy wax mais ki nga xamante ne vraiment yàlla pour rien au monde muy jiital intérêt personnel am ci intérêt taalibe yi ci intérêt yàlla ci maanaam dans le sens ci Euh, li yàlla bëgg li yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bëgg pour rien au monde mu jiital bànneexu bakkanam kooku moom la ñuy sëriñ bi tax ñuy wax loolu kon kooku il faut que ñu bàyyi xel euh, kooku bu boobaa ki nga xamante ne moo jox boppam sëriñ bi ci loolu ci buntu boobu kii la la kooku nañ ko wax mu riit ki nga xam ne mooy taalibe bi nam ma dem ci yàlla borom subhaanahu ndax sëriñ bi day taxawee jëmmi yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci biir ndax day wuutu yenente bi sallallahu alayhi wasallam tax taala wax na taala aji kawe ji ci sourate Al Imran aya 31 qul in kuntum tuhibbuna allaha allah qul waxal ne yow yenente bi sallallahu in kuntum bu dee nekk ngeen yéen ñoo xam ne tuhibbuna da ngeen a sopp allah bur yàlla kon def fattabi'uni na ngeen ma topp man man yenente bi sallallahu alayhi wasallam yuhibbukumullah bu ko defee buur yàlla sopp leen waaw sopp leen ma yi buur yàlla sopp leen ba pare sopp loo leen mbooleen mi ngi fi sopp leen ñu baax ñépp kon mooy soo bëggee soo bëggee yàlla faw da ngay sopp da ngay topp yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy royukaay bi sëriñ bi ngay topp tamit mu di la gindi di la teg ci yoon bi di la leeralal mbir yi di la gindi di la tarbiya di la di la wan mbir yi di la ko teg ci yoon sëriñ boobu tamit daa war a nekk koo xamante ne soo ko toppee munoo nekk ci leneen lu dul li neex yàlla munoo nekk ci leneen lu dul di jege yàlla ba mu ne la yàllaa ngi yaa ngi léegi dama la sa borom mooy mooy parfaire parfaire maanaam léegi nekk nga ko parfait accompli kon nag fa nabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy soppe yàlla bi wa mahbubuhu te moom la yàlla sopp ci lépp wal mu'minu aji gëm ji nag jullit bi piir te gëm yàlla la zaata amul ak nekk-nekk lahoo di ko ñeen illaa lu dul bi nabi ci jëmmi yenente bi sallallahu alayhi moom moom existe en fait moom existé wul lu dul à travers yenente bi sallallahu kon fal mu'minu aji gëm ji te dëggu ci gëm ga habibullahi yàlla la wa mahbubihi waaye moom mooy moom la yàlla sopp itam lu tax annabi ndax yeneen ci bi sallallahu alayhi mooy leeru yàlla bur yàlla sànga wal mu'minu te aji gëm ji laa yanzuru du xoolee illaa lulul bin nabi ci yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam moom gis-gisam yëpp à travers yeneen bi la koy amee sallallahu alayhi lan la yeneen bi wax ci lii lu yeneen bi jàngale ci lii lan la yeneen bi doxee ak nii et cetera wal mu'minu aji gëm ji te dëggu ci ngëm ga laa yanzuru kon du xoole illaa bin nabi ci yeneen bi sallallahu alayhi kon nag fal mu'minu aji gëm ji yanzuru day xoole bi nuurillahi ci leeru yàlla leeru yàlla rek lay xoole moom lay gisee aji gëm dëgg moo tax euh, day am lu ñu tuddee firasa voilà firasa parce que voilà mooy xeet ñaari côté la bi nga xamante ne Euh, mooy nit ku xam nit moom bu gisee nit selon ni mu mel day daal xam ne ñi mel nii dañuy am jikko dañuy melee nii dañuy doxalee nii mais am na beneen boo xamante ne boobu moom ci leeru yàlla ngay xoole di gisee ci leeru yàlla loolu kashfu la wuññeeku la borom subhanahu wa ta'ala réalité la lay wan ce qui fait ni boo nekkee nit rek ñaare da ngay daal di teel xàmmee li nga xamante ne moom mooy euh, da ngay Euh, maanaam c'est comme si da xam intérieur am voilà bu fekkente ne euh, voilà da da xam intérieur mais du tout temps loolu du tout temps parce ku mel noonu du xoolee lu dul ci bët ci leeru yàlla kooku kuy kooku nag koo xamante ne day xoolee ci leeru yàlla borom bi subhaanahu wa dafa am lu ko borom bi di defal li ko borom bi subhaanahu wa taala defal mooy bu bëri lu muy juum ci ay gis-gisam même bu demee ba yegg niveau boobu nga xam ne dafa jeex ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci acte charia yi nii nii wan la lu mu ciy juum ci masala yi ci ijtihaad masala ijtihaad yi yi xam te day maanaam borom xoom da ci am ay gis-gis yu wuute moom néewal na lu mu ci am gis-gis bu bokkute dëgg dëgg bi nga xam ne moom mooy biir parce que ci leeru yàlla lay xoole bëriwul ay opinion yu muy am ci mboolem domaine yi ba pare fekk ne opinion yooyu wérul baaxul dafa juum loolu bëriwul lu muy am te su ko dalee itam dina gaaw a rendre compte que dafa juumoon ci gis-gis bi parce leeru yàlla lay xoolee jëfum yëpp day tegu ci li yàlla bëgg li yenent bi sallallahu alayhi jàngale comme effort boobu lay def daa iman comme ni alquran wax in tattaqullaha yaj'al lakum furqana soo leen ragalee yàlla rek borom subhanahu wa ta'ala defal leen furqaan mooy di mën di tàqale mooy capacité de discernement boobu bu extraordinaire boobu la leen yàlla defal kon ci kaw loolu euh, chapitre boobu doon wax ci wàllu sharia alhamdulilah euh, kon jeexal nañ ko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 influence yahud yi nga xam ni moom la am ci biir hmm. waxtu wi surtout lu jëm ci wàllu julli hmm. maanaam euh, mën na euh, euh, mën nga mën nañu boole par exemple tisbaar ak takkusaan julli ko avant hmm. wala nga def ko après mais ci biir avant timis bi par exemple ma ne instant bi ngay boole par exemple te takkusaan jotagul instant boobu ngay boole tisbaar ak takkusaan di ko di ko julli ndax euh, euh, influence divine yi nga waroon am ca ba nga julle takkusaan ba ca instant instant boobu da nga ko am wala boog euh, kii bi rek nu ka waxeeti bàkkaaru ñàkk julli bi rek moo ngay moo ngay moo ngay bañ am foofu parce que le fait que charia nangu la ko yaakaar ne war nga mën a am influence divine yi nga xam ne yaakaar nañ ni ma nga fa euh, donc war nga ko fa am même boo ko jullee avant loolu daal laa doon laaj même bu fekkente cas boobu vice versa itam su fekkente ne ci euh, beneen euh, ci jeexul waxtu tàkkusaan bi nga boole tisbaar ak tàkkusaan bi léegi. Mhm. voilà. waaw jazakumullah xayran en il faut ñu comprendre que mhm. borom subhaanahu wa déjà dafa ne inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta naka julli dafa nekk ci way gëm ñi maanaam farata boo xamante ne daf ko wutal ay waxtu kon julli bu nekk en principe dafa am waxtu boppam mais sauf que waxtu yi euh, dañuy duggante c'est-à-dire que euh, bis yi mooy ayyaam yi nga xamante ne ni ñuy duggante dañoo duggante noo xamante ne tisbaar ak takusaan dañuy bokk ay ay waxtu dañuy bokk heure timis ak gée dañu bokk heure moo tax ñu mën leen boole alors que bu suba gi bokkul ak heure ak ak yeneen waxtu yi hmm. euh, donc loolu moom moo tax charia ubbi buntu boobu maye ko ci képp koo xamante ne condition yi tax nga war ko mën a def taxaw comme par exemple ki tukki comme par exemple selon yenn mazhab bi kii feebar wala ki nga xamante ne par exemple dafa am ay yenn jafe-jafe jafe yi par rapport ak ay temps ak ni nga xamante ne noonu la war def ainsi de suite euh, ci yenn jamono yi yenn moment yi bu dee c'est quelque chose boo xam ne c'est ponctuel euh, donc nga xamante ne moom la def euh, bokk na ci li nga xamante ne moom mooy ni ko waral mooy ne jamono yi dañoo dañoo duggante maanaam xam nga ci jotaay yeeweesu bi ñuy wax ci waxtu yi bokk na ci waxtu yi ci fan yi jours yi ayam yi Euh, ne juróom-ñaar la euh, waxoon nañ ne ayyaam yi nga xamante ne maanaam moom mooy ayyaamu takwiir yi mooy fan yi nga xamante ne euh, moom la di wax naan yu kawirul layla ala nahaar yu kawirul nahaara ala mooy loolu fan yooyu noonu mais day jël bëccëg wërale ko ci guddi guddi mu wërale ko loolu moom mooy yi ñuy moom mooy lundi mardi mercredi jeudi dafa am li nga xamante ne mooy Euh, ayyaamu salxi nga xamante ne guddi gi euh, mooy euh, wala lay laylu yas naslaxu minhu nahaar fa idaa hum muzlimun maanaam mais guddi gi maanaam dañ koy fees ngir bëccëg génn ndax guddi gi mooy leer ak bëccëg moom ci boppam moom mooy lëndëm en mais sauf que comme comme ruux ak jëmm xam nga ruux mooy leer jëmm ji moom mooy lëndëm mais nit ki jëmm lay gis maanaam tey buñu jàkkaarloo yow sama jëmm ngay gis doo gis sama ruux lool naka noonu xataa yow sa bopp sa jëmm ngi gis doo gis sa ruux euh, loolu euh, te pourtant ruux gi mooy leer gi mais jëmm ji mooy takkandeer gi mu indi loolu moom moo tax ñu bari foog ne bëccëg gi moom moo leer et guddi gi moo lëndëm alors que bi la maanaam euh, moo tax guddi gi jur bëccëg gi mais nag sauf que ayyaamu salx yi ni mu demee ni mu demee mooy dafa demee noo xamante ne par exemple Euh, guddik altine muy dimanche guddi moom day guddi bu mujj gi dafay tombé maanaam moom buy jur bi muy jur du jur guddi lundi bi première heure heure lundi bi de déedéet bon par rapport ak horaire yi aussi maanaam même moom par exemple guddi lundi guddi dimanche bi maanaam dimanche vers lundi moom bëccëgu mercredi la jur en réalité mais en fait mais loolu c'est Euh, comme ñu ko doon waxee ci ay ci dafa bokk ci ulum yi nga xamante ne ci xikma yi nga xam xikam yi nga xam ne dafa aju ci buntu xilaafa ba pare aju tamit ci xam-xam yoo xamante ne euh, dafa gën a profond en fait mais peut-être que euh, du ñàkk bés ñu ñu taxawaat ci ngir gën a leeral buntu boobu noonu mais mais liñ ci jublu moom mooy mbir mi su demee noonu et guddi gi guddi mooy jur bëccëg mais guddi bu ne du guddi bu ne moo jur bëccëg bi ci tegu déedéet yeneen i bëccëg lay jur loolu moom moo tax dañ koo fees comme gis nga boo feesee dara euh, xar par exemple ni ngay génnee ci moom euh, ndawal li nekk ci biir maanaam carcasse bi loolu noonu na bëccëg noonu lañ guddi noonu lañ ko feesee mu jur bëccëg gi en réalité parce que loolu yëpp day nuru lu lu superflu parce que temps bi ni mu demee la ak ñun ni ñuy gisee mbir réalité bi alors que demee wut noonu maanaam rek euh, am na yu bari yoo xamante ne illusion la gën a ne voilà moo tax relativité boobu noonu am ci mbir yu bëree bëri mais euh, léegi bu dee bës yi bu dee bu dee heure yi waxtu yi waxtu guddi gi daa am fukki waxtu ak ñaar bëccëg yi am fukki waxtu ak ñaar euh, ci la ñu tamit heure julli yi ci waxtu yi euh, mais mooy mooy mooy mais horaire yooyu astronomique lañu maanaam saa falaki yi mais waxtu yi ni mu demee dafa demee noo xamante ne tey euh, guddi première heure dim par exemple dimanche ci guddi gi moom dafay tomber première heure mercredi ci bëccëg gi ainsi de suite donc moo tax bëccëg yi guddi yi ni ñuy duggantee noonu ak seen waxtu yi loolu moom mooy ayyaamul ilaaj loolu beneen sax xaqiqa la mooy euh, yooyu yeneeni fan la mooy yuuliju layla fi nahaar wa yuuliju nahaara fi layl par exemple gis mooy euh, loolu aay boobu ci yooyu lay wax ay ayyaamul ilaaj la mooy loolu nag problème affaire ruux la ak bis bu ne ak solo heure bu nekk borom subhaanahu wa ta'aala xaqaay fi nga xam ne moom la ji feeñal léegi nag loolu ni mu demee dafa tëddee noo xamante ne tisbaar ak takkusaan dañuy mën a bokk ay waxtu ci takkusaan ak gée ci euh, timis ak gée dañuy mën a bokk ay waxtu ci anam boobu jamono ju ko sharia mayee yow nit ki dina mën a julli waxtu woo noonu fekk sharia moo ko may mu am ci même profit yi nga xamante ne moom lay am su fekkonte ne daf ko euh, maanaam amul woon ngànt boobu ba tax mu julli ko euh, beneen waxtu bi loolu moom moo tax kon maanaam même heure yi la euh, bu ko maadaama ne sharia amee na ko ko bu boobaa daf koy boole même tiyaaba maanaam même profit spirituel yi nga xamante ne moom la ci àndal maanaam ngir mécanisme bi nga xam ne moom laa la décrire li même bu dee dama ko résumer ci buntu xaqiqa yi mais mais mécanisme boobu mi fi kanam loolu moom moo tax mu am wallahu ta'ala